A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jataa bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ci l'an onze njalbeenu fukk ak benneelu at mi ci gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu aleyhi muy débuwu feebaru yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu aleyhi feebaram bi nga xam ne ci la ko boroomam tabaaraka wa di jële ah, gisoon nañu ko ne mu ngi tàmbale woon ci néegu as-sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as anhuma fa ko mbir mi tàmbale woon bopp buy metti waaye teewu ko woon di dem ci soxnaam yi ku ci aya rekk mu dem ci yow ba ni nga xam ne nag ci la mbir mi di tare lool mu fekk ko nekk saydatu Maymuna bint al Xaarisi al Hilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajale ñi nga xam ne mooy soxnaam yi ngir xamal leen ne lii nga xam ne moom la doon def manatu ko mooy di dem ci ay yi noonu ku ay rek mu dem ci yow loolu mënatu ko mu laaj leen diggal ngir mu nekk fi nga xamante ne nii mooy kër saydatu nekk saydatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ñu daldi koy nangul mu daldi génn diggante ñaari góor yoo xam ne ñoo ko jàppoo kenn ki mu ne ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi al-Fadl ibn Abbaas ak keneen koo xam ne tudd ko Mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu bi ko Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu anil jamii waxee mu ne ko est-ce que xam nga kooku mu la tuddalul mooy kan mu ne ko kan mu ne ko mooy Ali huwa Ali ibn Abi Taalib al imaamul Buxaari wa kadhalika al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhima soloo na beneen xadis boo xam ne soloo nañu ñoom ñaar beneen xadis boo xam ne ci même càllale bii la mooy moom nag foofu moom ci ibn shihaab la jaar mu jële ko ci ubaydillah ibn abdillah ibn utba mu jële ko ci saydatu aisha anha wa ardaaha boo xam ne ba muy tudd foofu dane au lieu al fadl dane al abbaas ibn abdil muttalib mooy kenn ki keneen ki nag la waxul mu laaj ko mawlaana ibn abbaas mu ne kooku mooy seydina ali ibn abi waaye loolu dinañ ñëw ci côté boobu inchaa allahu taala eh, am na lenn lu ñu fàtte woon mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kañ la ko feebar bi dal ah kañ la ko dal exactement loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute imaamul xaafid ibn xajar tudd na ko ci al fath waaye naka noonu la imaam ibn al jawzi ci al muntazam fi taarixul muluk Euh, foofa al imaam fi taarixul muluki wal umam muy euh, téere la boo xam ne ko bind mooy raxmatullaahi alayhi euh, tudd na fa wuute boobu tamit ci boroom xam-xam yi mooy kañ la ko tàmbalee dal xam nga imaam ni Isaaq wax na ko te doon nañ li imaam ibn Isaaq waxoon ne mbir mi mu ngi xewe woon feebaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci yenn guddi yoo xam ne moo defoon ci safar wala début li nga xamante ne mooy rabiul awwal ah wala ci yenn benn guddi boo xam ne ci yenn fii layaalin baqiina min safar aw fi awwal shahri rabi'il awwal ci fin wu guddi tuuti yoo ci weeru safar muy weeru màggal aw fi awwal shahri rabi rabi'il awwal wala début wu wala rek mooy weeru rabi' muy weeru mm, gàmmu duggoon na ah al imaam Ibnul wax après ñu xool al Hajar al Asqalaani rahmatullah aleyhi tamit daal di wax mu ne qaala al Waaqidi li laylatayni parce que dafa bind moom al imaam Ibnul Jawzi wa kaana mimma jara fi maradi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam awaaxira safar mu ne te bokk na li nga xam ne moo dawoon te ci feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci fin wu safar fin wu mois safar lool mm, da ngay gis ne mm, waxu imaam ni Isaaq mu ngi ci biir bi mu njëkk a wax mu ne qaala al-Waaqidi mu ne al-imaam al-Waaqidi Muhammad Waaqid al-Waaqidi ah at al-kabiir al-matruuk muy al-imaam al-Waaqidi rahmatullah aleyhi dane li laylatayni baqiyata min dane feebar bi bi muy tàmbale ñaari guddi kese desoon safar jeex waaw safar jeex ñu dugg ci rabi' mooy rabi'ul awwal mu ne wa qaala ghayru al imaam ibn al jawzi ci al muntazam fi taarix al muluki wal umam mu ne wa qaala ghayru ñeneen nag ñu moom ku bokkul ak imaam al-Waaqidi nee na li li layla benn guddi kese desoon ci safar jeex mu ne wa am na beneen wax bal fi muftataxi rabi' ci début rabi' la mooy ñaari wax yi yépp waxu imaam ibn Isaaq bi ëmb na leen ah imaam al-Haafiz ibn Hajar bi muy def sharaawu saxiixu imaamul buxaari ci al fatx fatxul ci baabu maradi nabiyi sallallahu alayhi wa wa wafaatihi ak li ci al imaamul buxaari teg buntub feebaru yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak faatoom foofu mu wa zakara alxataabiyu mu ne al imaam alxataabi tudd na boroom maalimu sunan annahu btudia bihi yowma al ithnain fii moom surtout day gën a bi bu ñu waxee weer yi weer fin safar la ñii ne début rabi'a waaye ban jour mu ne wa dakara alxataabiyu al imaam alxataabiyu rahmatullah alayhi daal dinay tudd ne feebaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi tàmbali yowmal ithnain bésu lundi bisu altine la feebar bi tàmbale loolu benn wax la mu ne wa qiila yowmu sabt mu ne waaye am nañu ne déedéet bésu samedi la woon bésub samedi la woon loolu deuxième wax lundi am nga lundi am nga samedi mu ne wa alxaakimu abu ahmad mu ne kanta al imaam alxaakim abu ahmad bokkul ak euh, ki ci des al naysaabuuri ñoom ñépp xam nga waxoon nañ la ñoom ñépp naysaabuur lañ cosaanoo waaye imaam alxaakim bi abu ahmad sëriñ la woon ci imaam alxaakim abu abdillah kon mu ne abu ahmad nag nee na alxaakim moom dane yowmul arbia non mercredi la tàmbali woon feebar bi du lundi du samedi waaye àllarba la tàmbali moom yonent bi aleyhi salaatu la feebar bi tàmbali la commencé di yëg feebar bi waaw kon boo seetloo am nga ñetti wax lundi ah ak lan samedi ak mercredi wala nga ne lundi mercredi ak samedi ah bu dee lundi ñu ne lundi lundi lu ci tegu mardi bi ci tegu mercredi mercredi après mercredi lu ci tegu samedi non mercredi jeudi vendredi samedi <laughs> mooy ñenn ñi dañ ne lundi am ñu ne mercredi abu al hakim abu ahmad am ñu ne samedi waaw wuute nañ après tamit ñaata jour la feebar bi jël parce que loolu nañ ko gis ci fin bi ban bés dëgg dëgg la yonent bi alayhi salaam génn àddina loolu dinañ ko gis insha allah loolu après ci lañu gisee selon wax yi ban bés la woon insha allahu taala léegi nag ñu war a continuer kon kon loolu mooy ci côté boobu kon gis nga bu dee ci bés yi am nga ñetti fan yu wute yoo xam ne nettali nañu ko ne ci la xew bu dee ci weer yi nag fin safar nga am ak début li nga xam ne mooy rabiul awal muy weeru gàmmu al imaamul buxaari bii paase lan lañ mujjee woon gis bi mu nee néeg sayyidatu na mbir mi tar lool mu dajale soxnaam yi daal di leen demande nag ne leen moom lii nii dadul mënati di def di dem fu nekk ñaan leen permission ngir ñu may ko mu dem kër sayyidatu Aïcha waaye yonent bi alayhi salaam avant sax mu leen di dajale comme ni ko al imaamul Buxaari ndax qad tafarrada bihi al Buxaari moom moo ko soloo mu ne xaddatanaa ci kitaabul maghaazi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi moom al imaamul Buxaari mu ne xaddatanaa Ismaayil mu ne xaddatanaa nettali nañu Ismaayil mu ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ah mbokk imaamu Maalik la woon imaamu Maalik kilifaam la woon te taalibi imaam Maalik la woon mbokkam la woon ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah rahmatullahi alayhi moom moo moom moo nettali al-Imaam al-Buxaari mu ne qaala mu ne haddathanii Sulaymaan ibn Bilaal moom may jëlawul ci imaam Malik Ismaa'il ah ibn Uways Ismaa'il ibn Abdillah ibn Uways moom jëlawul ci imaam Malik ah cette fois-ci ah mooy ismail ibn abi uwais loolu lu gën moom jëlewul tey ci imaam malik waaye ci suleymaan ibn bilaal waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu alxurashi taymiyu mawlaahum waxoon nañ la mook imaamu malik ñoo bokk na ci sëriñ yi nga xam ne ñoo ne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam qaala mu ne xaddathana nettali nañu hisham ibn urwa moomi gisoon nañ ko jotaay bi weesu di hisham ibn urwa ibn zubayr ibn al-awwam ibn alasadiyu radiyallahu taala anhu almadaniyu qaala mu ne axbarani xabaare na ma abi sama baay di urwat ibn zubayr ibn al-awwaam ibn xuwaylid ibn asad alqurashiyu alasadiyu almadaniyu raxmatullahi alayhi an aishata mu jële ci sayyidatu aisha bint siddiqi bint abi quxaafata radiyallahu taala anhum wa ardaahum ummul mu'miniin ummu abdillah radiyallahu anha mu ne anna rasuulallah pour wane ne yonent bi alayhi salaam laata sax mu leen di dajale di leen laaj ngir ñu bàyyi ko mu nekk néeg sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mooy am na loo xam ne da leen ko doon laaj tout le temps loolu la ñu sayyidatu Aïsha di nettali nii mu ne anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana yasalu fi maradihi alladhi maata fiihi yaquul ayna ana gadan ayna ana gadan yuriidu yawma Aïsha waaw fa adina lahu azwaajuhu yakuunu haythu shaa fa kaana fi bayti Aïsha voilà mooy ah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaana yasalu fi maradihi alladhi maata fiihi bi mu feebaree ci feebaram bii nii Euh, da doon laaj saa bu demoon fi muy aye da doon laaj moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna ana ghadan na ana ghadan mooy fu ci dem rek ba nekk foofu war a toxu feneen danaan euh, ayna ana ghadan man ana suba man fan laay nekk mooy bu ma jógee ci fi ma nekk tey nii ci soxna sàng bii ma nekk tey suba fan laay nekk est-ce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xamu ko xam na ko waaye ba pare di ci teg ay na ana gadan di ko laaj lu mu ci namoon yuridu yawma Aïsha ah ndax bëggoon xam bésu bésub sayyidatu Aïsha pour ndax foofu la bëggoon a nekk foofu la bëggoon a fajoo ba wér waaw foofu la bëggoon a fajoo moom aleyhi salaatu wassalaam bu wér waaw mooy xubbuhu li Aysata radiyallahu anha ma'lum ma'lum inda al-jamii wa hatta inda nisaa'ihi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ah, mooy eh, sayyidatu Aysha radiyallahu alayhi salaatu amoon ci loolu ñépp ko xam moo tax comme ni xadis bi ni ko Seydina Abdallah no Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu daal di nettale nee bi ma ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam ma laaj ko ne ko man ahabbu naasi ilayk ana kan nga gën ci nit ñi ah dane Aïcha dane Aïcha direct waaw moom bokkul ak ñi nga xamante ne doon loon def ak ñi nga xam ne buñ leen nee koo gën a sopp ñuy ñu ñoom rus nañoo du rus sax nee nañ yooyu waaw nee nañ dañoo ñoom rus nañoo wax naan sama jabar quoi si xaaral rek ma wax sëriñ bi saa te yow leer na ne yow de toute façon du sëriñ bi bon parce que nit ñee fi ne rek nga naan sëriñ bi <laughs> waaw mu ne Aïcha mu ne ko déedéet non ci góor ñi laa waxuma ci jigéen ñi <laughs> moo ah <laughs> mu ne euh, euh, mu ne abu baay aba baayam waaw baayam di kan sayyidatu sayyidina as-siddiq mu ne ko ginnaaw moom mu ne ko sayyidina Umar lool pour wanne mooy lool la mooy dañ koo xamoon te tamit euh, mooy déplacement yi muy def mu nekk fenn moo gën waaw te moom fi mu tànn bëgg foon bëggoon fa nekk moo taxoon mu leen doon laaj ayna ana ghadaa ayna ana ghadaa yuridu yawma Aisha fa adina lahu azwaajuhu an yakunu haythu shaa bi mu leen daj lool nag mooy kon bi mu leen dajalee nekk sayyidatu Maymuna fekk mbir mi nag gën a tar nag ba mënatu la dem mënatul nag lam doon def mooy fokk ñu koy jàppoo léegi mu daldi dajale leen laaj leen ñu ne ko xoolal fu la neex waaw man ngaa dem nga fajoo fu la neex waaw am na riwaaye yoo xamante ne nii am na riwaaye bu ne e, kii e, sayyidatu Fatima radiyallahu anha moo wax ak ñoom ne leen ah mooy nag mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam déplacement yi day metti léegi waaw mooy di jóge fii di dem fii di dem ci di wër ci soxnaam yi yéen ñii lool day metti léegi nag seet leen fenn foo xam ne daal fa lay nekk waaw foo xam ne ñoom ñoom ñu ne euh, daal fi yonent bi aleyhi salaatu salaam moom ni mu ko bëggee moom mu ne nañ na nekk kër kër Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha mooy dàqantewul ak lii mooy sayyidatu uh, uh, Fatima man na leen a wax lool fekk yonent ba lay saar comme nii mooy dafa yàgg di laaj fan lay nekk fan lay nekk bi mu leen laajee sayyidatu uh, Fatima wax loolu bi mu leen dajale di woo mu nga foon mu wax loolu pour ñu bàyyi ko mu nekk kër sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha waaw léegi nag kon loolu la moo tax fa la mujjoon nekk fa képp koo xam ne ku fa doon ñëw fa nga koy fekk ci lañ ko jàppoowe jële ko sayyidatu kër sayyidatu Maymuna yóbbu ko fële eh, nga ne ma mais man am naa benn laaj de ma la bismillah nga ne ma mais yonent bi alayhi salaam moom feebaram bi ni mu jekki ak sa ak ki accentué nii hein mais feebar bi ci lal la jóge ñu ne la ah loolu da alimaamul Buxaari am na lu mu ci solo waaw waaye mu'allaqa mooy ne eh, alimaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi moom mooy du du loo xam ne càllale càllale bi daa dem ba ci kaw déedéet mooy dafa jóge ci moom ba àgg non non parce que alimaamul Buxaari rahmatullahi alayhi comme ni ne ci baabu maradi nabi sallallahu uh, alayhi wa sallama dafa ne wa qaala yunus dane wa qaala yunus moo yunus de na léegi kan moo yunus moo ibn yazid yunus ibn yazid al ayliyu voilà Yunus ibn Yazid al ay al al ayli de nee na waaw moom noonu la lool la wax mooy lool parce que lan moo tax muallaq la parce que imaamul Buxaari Yunus ibn Yazid mii du sëriñam direct bokkuñu sax jamono hmm? kon manu la nekk moom moo mu la nekk noonu parce que moom la njëkk mooy xadiis yu njëkk indi moom la jëkk indi ci baabu maradi nabi dane wa qaala yunus mu yunus nee na kon ibn yazid ibn abi najjad al ayli moom sëriñu ñoom kii la woon abdallah ibn wahb taalib imam malik boobu al misri mooy bokkul woon sax bokkuloon du sëriñ imaamul Buxaari loolu mooy ta'liq wa xaala ñëw rek wax mooy sote moom ay sëriñam rek wax koo xam ne moom bokkul ak moom jamono waaw mu ne an Urwata ani Zuhri la wax ani Zuhri voilà ani Zuhri dafa ñëw rek ne ani Zuhri mu jële ci ki nga xam ne mooy al imaam az-Zuhri mu siiw mi nga xam ne kenn dafay nekkatul sax di ko jéem a présenté an urwata mu jële ci sëriñam bi urwa moom it kenn dafay nekkatul sax di ko jéem a présenté qaalat annaha annahu mu ne mu ne mu ne moom urwa qaalat aïsha radiyallahu anha mu ne sayyidatu aïsha de nee na ah sayyidatu aïsha nee na kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi maradihi alladhi maata fihi mu ne Sayyidatu Aïsha nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne nekkoon na di wax ci feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina naan yaa Aïshatu maa azaalu ajidu alama at-ta'aam alladhi akaltu bi Xaybar fa haadha awaanu wajad awaanu wajadtu inqitaa'a abhari min dhaalika as-sum waaw Allahu akbar mu ne yeneen time alay saar saam doon wax ne yaa Aysatu naan ko yow Aysa man de laa azaalu maa azaalu bokk ajidu alama at-ta'aam alladhi bi Xaybar naan ko man dañu ma di yëg mettitaayu alladhi akaltu bi xaybar la ma lekkoon xaybar waaw ñam wa ma lekkoon xaybar daal depuis boobu du dañu ma di yëg ñam woowu mettitaayam damay feeñu des fois loolu gisoon nañu ko dama mais bon ñam woowu ca xaybar moom mooy wan ñam jazaakallaahu xayran ma ne ko déet ma ne la déet jazaakallaahu xayran la amin moom kay boo ma ñaanalee man a amin mais nag xam nga ne moos jazaakallaahu xayran kese taxu maa jóg amin sax mais <laughs> yow da ngaa danga may magu quoi <laughs> waaw parce que xam nga li ci war a tegu mooy dama lay laaj léegi instant bii nii loolu laa la bëgg a laaj après yow nga ne ma jazaakallaahu xayran pour ma fàttali la loolu sa façon magu lay niru am ah. <laughs> mooy ana ñam woowu moo doon lan lan mooy histoire waaw oui ah ah lan mooy histoire ñam woowu wale Euh, xoolal loolu nag yow xam nga loolu laa la waroon a laaj mais nag comme que nee nga ma jazakallah xayran dinaa la jéggal daal di la koy wax waaye nag bu mam bu jaayati yëfu mag yéen nga voilà mooy euh, euh, ndaw salam ko posone woon yahudiya ba bam laajee ndaw mooy juif ba yahud bu jigéen bi laaj ne mais yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la gën a bëgg ci xar ñu wax ko ko mu daal di jël loolu li jël daal di koy daal di fay def poson bu baree baree baree baree bare waaw léegi bi nga xamante ne nii euh, ci la ko def moom ak euh, doomu albara ibn maaruur di Bishr ibn albara ñuy lekk mais Bishr moo njëkk a sex yonent bi aleyhi salaatu salaam jot na cee sex comme ni ñu ko gisee woon waaye après dana Bishr arrêté parce que yàpp yi mu ngi may wax ne moom dañu koo posone waaw nee na dañ ma cee mu ngi ma naan dañ cee def poson ah fekk nag kii moom jot naa lekk Bishr ibn al-Bara radiyallahu anhu ibn Ma'rur moom daldi na ciy lekk après nag affaire bi loolu moo ko faat mooy quelques jours la teg mu faatu wala ci fan yooyu mu woolu ne ne ne wool ma mu ne saxaabaam yi woowal ma ñi nekk fii ci yahuud yi ñu woo ndaw si nga xam ne moo togg mbir mi ñu ne ko lan nga ci mu ne ko leen lan mu ne ko lan nga jublu ci lii nga def mu ne ko dangaa posone kii bi mu ne ko waaw mu ne ko lan nga ci jublu mu ne ko dama bëggoon dama koo def ngir bu dee yonent la xam naa ne du la lor waaw bu dee doo yonent nag ñu noppalu ñun ñépp waaw nga noppal ñu ñu noppalu ci sa boo faatoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne nañ ko bàyyi ba ñu biñ ko bàyyi am na riwaay yu ne après dañ koo faat parce que danoon nañ ko bàyyi mu dem mais comme bi Bishr ibn al-Bara génne àddina ah mooy ndaw si nag dafa faat nit kanta bu doon moom alayhi salaatu kese moom jéggaloon na ko waaye nag moom ci boppam reconnaître na ne dafa dafa moom moo ci def poson kii faatu nag kon nag affaire bi kenn du bàyyi affaire bi noonu muy jàll kii nag dafa faat nit yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi ci la diggalee moom waa ji ñu dal di koy eh, ndaw si ñu daal di koy faat voilà mooy loolu noonu xam nga gisoon nañ boobu bañ koy gis que ne léeg-léeg da doon ami jeexital ci yonent bi alayhi salaatu salaam poson boobu riwaaye bii nag muy muallaq waaye dinañ ñëw ci loo xam ne dinañ ko gis yoo xam ne eh, mooy wane ne affaire bi dëgër na waaw parce que premièrement li tax imaam al-Bukhari bu nee xaala mooy buy def taaliq ne xaala loolu mooy dëgër na boo ko boo ko càmbaree loolu bi euh, istiqra boo ko càmbaree da ngay gis ni loolu dëgër na waaw mooy bu dogoo ne même bu indiwul mooy mu def taaliq njëkk rek ni kii nee na wala yu mel noonu mooy ne loolu dëgër na waaw léegi euh, ndax al imaam al xaakim Euh, al imaam al Bayhaqi soloo na ko ci yoonam waaw mu daldi dem ba ci Yunus ibn Yazid an Zuhri mu jàll waaw ndax al imaam al Hakim al imaam al Bayhaqi boo demee ci Dalaa'ilun Nubuwwa moo ko soloo te tamit imaam al Hakim boo demee ci al Mustadrak indi na ko fa an abi bakr ahmad ibn muhammad ibn yahya al ashqar an yusuf ibn musa an ahmad ibn salih an anbasa an yunus ibn yazid al ayli an az-zuhri ba ni mu jàlle waaw ah, moo tax al imaam al bazaar mu ne tafarrada bihi an basa an yunus mooy bi waslihi mooy ci li nga ko jokkale al imaam al xaafiz mu tuddee lool ci al fath mu ne wa illaa waaye faqad rawaahu Muusa ibn Uqba fi al maghaazi an Zuhri lakinnahu arsalahu waaw wa lahu shaahidaani mursalaani aydan axrajahumaa Ibraahiim al Harbi fi garaa'ib al hadiis mu ne waaye faqad rawaahu bu dul loolu rek waaye it faqad rawaahu Muusa ibn Uqba al imaam Muusa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa soloo na ko ci maghazi ani zuhri mu jële ko ci sëriñam al imaam az-zuhri waaye nee na mursal la waaye imaam az-zuhri da ko da ko nettali gis nañ ne imaam az-zuhri mooy gis nga fii mooy mbir mi jàll na waaw jàll na kay yunus an zuhri an urwa anna mu jëla ko ci sayyidatu aisha mu ne ta am na ñaari mbir yu koy seede yoo xam ne yoo xam ne mursal lañ yoo xam ne ki ko ki ko soloo mooy ibrahim al-harbi ci gharaibul hadith kanta euh, euh, riwaay imaam alxaakim bi foofu moom dane foofu waxul sayyidatu Aisha moo wax dane kii am na imaam alxaakim dafa solo beneen xadiis boobu boo xam ne même chose lay wax mu jële ko ci Umm Bishr muy yaayu Bishr ibn al-Bara moomu nga ne ma mais yow xadiis bi doo ko wax bala ngaa ñëw ma ne la sii sii dinaa ci ñëw mais may ma ma àggale fii parce que comme ko dugg naa fii bu ma ci arrêté ñëwaat fee man bëgg cee ñëwaat bàyyi ma fii ma ma ma àggale insha allah ah voilà mooy euh, imaam alxaakim ci xadiisam boobu moom ci yoonam dane um moom boobu ci ummu Bishr la jaar nee na xaalat ummu Bishr nee na dama ne mooy bàyyu Bishr mooy yaayu Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur mi nga xam ne moo yonent bi alayhi salaam ñoo lekkandoo woon ca yàpp woo wële mich wi ga leen femme yahud bi parce que dafa jël xar mi mich ko waaw jël fa ci yonent bi aleyhi salaatu salaam gën a bëgg mu def ci poson gu bare bare bare waaw léegi nee na dama wax man Ummu Bishr ne dama ne qultu ya rasulallah ma tattahimu bi nafsik fa inni la attahimu bi ibni illa at-ta'am alladhi akala bi Khaybar waaw wa kana ibnuha Bishr ibn Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur maat fa qaala wa ana laa attahimu ghayraha wa haadaa awaanu inqitaa'i abhuri waaw nee na man Umm Bishr dama ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais yaa Rasuulallah maa tattahimu bi nafsik mais yonent bi alayhi salaatu salaam kan ngay tuumaal ci sa bopp mooy lii la dal yi day leer na kon Umm Bishr bi muy laaj yonent bi alayhi salaatu salaam lii mooy bi ci feebaram bi mooy ci feebaram bii la parce que dafa ñëw ne yonent bi aleyhi nee na dama ne yonent bi salaam mais yonent bi aleyhi salaatu salaam ah mais kan ngay euh, kan ngay tuumaal ci sa ci ci sa kii bi mooy kan nga yaakaar ni yow moo la teg lii la dal parce que lii moom c'est pas anodin quoi <laughs> waaw <laughs> mais kan nga yaakaar ne moom moo la teg lii moo la teg lii. parce que man moom man moom ummu Bishr man moom sama doom ji faatu di Bishr ibn al-Bara man moom tuumaalu ma ci kenn ku dul yàpp wam lekkoon Xaybar moom moom waa waa ko faat ndax ndax dañoo toog tuuti après mu faatu <laughs> nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ma ne ma wa ana la attahimu ghayraha waaw ne ma manit man de ma mooy li ma dal nii yaakaaruma ni keneen la jóge lu dul mooy yàpp wa ma lekkoon mooy effet yaa ñëw nag waaw mooy toog yàgg na depuis Xaybar ci septième année bi def na trois dugg ci l'an onze affaire bi di ko doora sonali nii mais sinon ba nga ko lekkee après doon na am moo tax euh, du Mawlaana Ibn Umar loon wala Seydina Seydina Anas mu ne woon dama doon gis jeexitalu poson boobu ci ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dama ko doon gis par rapport ak laata ma ko doon lekk ba ni muy génnaa dina ma doon seetlu ne poson bi am na lii nii muy de lii yenn effet yoo xam ne am na ko ci moom <laughs> waaw léegi ma la nag léegi mën nañu ñëw nag ci fi ñu ne woon waaw mën nañu ñëw fi ñu newoon euh, mooy xadiis sayyidatu Aïsha bi loolu nga ne léegi léegi loolu lan la doon wax ma ne waaw kay da woon kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yàq euh, yonent mi alayhi da doon wax ci li nga xam ne mooy feebar bi nga xam ne ci la génne àddina da doon wax naan yaa Aïshatu e eh yow Aïsha radiyallahu anha radiyallahu anha dama doon wax naan ma maa azaalu man de dañu ma rasulullah ajidu alama taami di yëg li nga xamante ne nii mooy mettitu lekk wa nga xam ne moom laa lekkoon akaltu alladi akaltu bi xaybar la nga xamante ne moom laa lekkoon ca xaybar dañu ma léegi di yëg li nga xam ne mooy masumaa deñ di yëg mettit woo wa fa haadaa léegi lii nag awaanu inqitaa'i abhuri waaw mooy jamonoy nag dogu daggu yi mooy sama euh, kii bi sidit la benn sidit la boo xamante ne nii day jox ko xol bi mu ne loolu noonu ah heure dogam nag jot na waaw mooy daal sama feebar bii yaakaaruma ne dinaa ci jóg te yonent bi alayhi salaatu salaam mooy xamoon na ci lu leer moom leer na ko ne day génn àddina moo tax mu waxoon ko Abu Muwayhiba te lool dinañ ci ñëw xam nga lii nii dag naan mais kon kay lii Sayyidatu Aïsha moom euh, wax na ko ñu ne la waaw mais façon waxin bii mooy la ma lekkoon laay yëg nii te mooy mooy waxu ko ne damay faat dana ko loolu mais xam nañ ne loolu bu daggee ci nit moom day faatu waaw day day faatu mu ngi noonu kon nag mais waxewu ko comme nam ko waxe woon lële ca ca ca ca tànn looba nañ gis ne am na am na oh, wala nañ bàyyi bàggu foofu <laughs> euh, mooy kon yonent bi aleyhi salaatu salaam kon lii nii moo tax kii mawlaa ibnu ab euh, kii mawlaana ibnu radiyallahu taala anhu da wax ne comme ni ko al imaam al bayhaqi solowee ci dalaa'ilun nubuwa imaam al xaakim daal koy solo mu ne ala sharti sheykhayni lii mu ngi ci shartu ñaari sheykh yi muy imaamul buxaari al imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayri an-naysaburi abul xuseyn imaam al dhahabi ànd ceeg moom al imaam euh, euh, kii euh, al Bayhaqi boobu bu la neexee nga ne al xaakim tamit ndax ci moom la ko jële dane dane dafa soloo jële ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ibn ummi abdin radiyallahu anhuma mu ne qaala annahu qaal imaam ibn Mas'ud da doon wax ne la an axlifa tis'an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlifa waahidatan annahu lam yuqtal waaw wa dhaalika anna allaha ittakhadahu nabiyyan wattakhadahu shahiida Mawlaana Ibnu Mas'ud da doon wax ne li an ahlifa tis'an man ma waat neuf waat billaahi billaahi wala wallaahi tallaahi di ko waat ba mat juróom ñeenti yoon muy neuf fois këne yonent bi aleyhi salaatu salaam waat lan waat ko pour lan këne yonent bi aleyhi salaatu dañ koo faat dañ koo faat dañ koo poson dañ koo faat ahabbu ilayya moo ma gënal fuuf man ibnu ummi abdu man ibnu mas'ud min an ahlifa may waat benn yoon kese këne moom kenn faatu këne moom mooy këne li mooy feebaram bi euh, faatoom bi jógewul ci posom ci posom la jóge ke dañ koo faat mu ne wa dhalika anna allaha boo gisee lool nag mooy ne buur yàlla ittaxadahu nabiyya daf ko jàpp def ko yonent waaye wa taxadahu shahida def ko shahid moo tax mu defal ko loolu ah muy non seulement mu def ko yonent waaye bu muy génn àddina dafa génn àddina ci loo xam ne dafa ci loo xam ne daa am ku ku ku ko c'est prémédité même bu dee ne poson bi yàgg na waaw parce que la mu doon dox matul woon waaw bu faatoon Xaybar eh, aj giñ jóge ku ñu koy leeralal même ñi ne sax aj gi farataaloon nañ ko avant mais defu ko nan est-ce que dañuy ñëw di aje ni waa ku faaru Quraysh yi doon aje laa xaasha kenn du fi aje noonu mooy loolu il fallait mu leeral ko zakat ak yooyu yépp même bu dee kii woon na mais ni mu ko leeral di yónni soaat yi loolu c'est bien après mooy mbir mi dafa desoon buur yàlla nag moom moo tax lu nit mën a def loolu bi yoboo nga jàpp ko waaw lu la nit mën a def liggéey laak faj laak def la lu nekk xonjom la ngir nga faatu daa fekk rek mu mu mu mu dëppook sa àpp ba buur yàlla defoon ne loolu ngay fa ngay faatoo waaye bu dul lool mënuñ ci yow anibee waaw dara lañ ci manul kenn bu la àddina bi moom la nag ti ma lay saar saam doon bu nit ñépp bu umma bi yépp dajaloo woon ah? ngir defal la loo xamante ne buur yàlla bindu ko ci yow ko ne xéewal gii di ko am de façon manoo ko am buñ la bëggoon yiw ñoom ñépp waaye loolu buur yàlla bindu ko ci yow que ne dogalu ko ne loolu dina am di ko am doo ko am waaw moo tax doo seetlu gars yi da ngay gis ñuy mobiliser wu ngir benn benn cause boo xam ne ñépp ci jàpp mooy grande puissance yépp ci jàpp ngir affaire boobu am mais affaire boobu du am te pourtant bu dee côté technologie côté moyen financier côté moyen humain côté moyen matériel lépp mooy dafa yemb ci ñoom waaye li bëgg du am parce que lu tax buur yàlla moo nammul ne loolu dina am wa ma tashaauna illa an ndax dara manu leen a soob dara leen neex lu dul lu mu fekk mu neex buur yàlla mi nga xam ne mooy boroom mbindeef yi comme que neexu ko dara fi moo tax fii li ko neex kese fii am waaw fa'aalun lima yurid jëfaakoon la lu ko neex képp xoolal euh, ci conflit yi xew ci monde bi xool Israël masalan ni nga xam ne liñ naan les pays libres et démocratiques yépp à leur unis yooyu yépp ni ñu bëggee foofu noonu bu fa benn problème am ci wàllu insécurité ay dôme de de fer ak ay ay kii antimissile yoo xam ne loo sànni mu man ko ak ak bouclier yoo xam ne ñooy delloo missile yi fekk leen fa ñuy ñëwee nga mu rajaxe leen ca kaw du agsi malgré tout ça ak alal yu bari yi ñu ciy def ak ñoom li ñuy def ngir fii bu fi dara dal mais teewul léeg-léeg sa léeg-léeg sax du dëgg waaye léeg-léeg mu nekk dëgg ay roquettes jóge Gaza dal fa te pourtant def nañ ñu leen ne te ñoom ñoo ëpp alal ci monde bi ñoo ëpp euh, mooy États-Unis ak ñi leen di jàppale ñépp boo leen boole <laughs> mais teewul affaire boobu bëgguñu ko ne mu ngi am mooy ñoo mooy ñépp ko fii mu ne pays yëpp bëgg Israël nekk ci jàmm waaye mais nekkut parce que du la yàlla dogal waaw waaye boo demee boo génnee ci échelle boobu affaire relation internationale ak yooyu conflit mondial yooyu mooy da gis nit koo xam ne ñépp ay bëgg dañuy bëgg fii nii bon fii na fi na fi liy deñ na fi liy deñ chômage bi kenn mënula wax ne président yi jaar France yépp dañoo bëgg chômage bi yokk déedéet d'ailleurs ñoom xam nañ ne sax bu wàññeekoo ci lañ leen di fale ci lañ leen di falaate mais lu ne dañuy programme bu ne ñu dóoru ko waaw façon kii bu nekk économiste bu nekk ñu woola à la rescousse crédit d'impôt des entreprises lu ne ñu def ko incitation au kii teewul chômage bi ne fi ne dakk ndax lu tax wama tashaauna illa an yasha allah waaw waaye yow ci sa échelle li nga bëgg benn mbir def ci moyens yoo am def ci loo xam ak loo xamul ak lu nekk ku nekk jàppale la ci ngir mu àntu mais àntuwul lu tax wama tashaauna illa an yasha allah moo tax lu la waay mën a def ak lum la mën lu dul daa fekk buur yàlla illaa mu nekk loo xam ne qad katabahu llahu aleyk waaw waalam anna al ummata law ijtama'at wal hadith al imaam al an-Nawawi indi na ko ci arba'iin yi xeet bi yépp buñ dajaloo woon ngir teg la loo xam ne baaxut lu dul noon safaan dara du la la lu dul maa kataballaahu aleyk lu dul lu buur yàlla bindoon ci waaye bu la bëggaloon yiiw ñoom ñépp yépp dara du agsi ci yow lu dul la buur yàlla bindoon ne dinga ko am waaw xalima go fendi na feuille yañ ko doon binde na waaw rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf allahu akbar yonent bi alei satu salaam te xaybar lañ ko posone kam ko doon kam doon lekkandool ca moom quelque kii la faatu kii nag moom alei satu salaam suñu boroom téye ko fi ba nii mbir mi ba nga xam ne àppam ba mu ko utaloon ci kaw suuf mu daldi mbir mi dooram effet waaw boo seetloo moo tax kii alquran kay alquran xoola suuratul baqara eh, bi mu naan ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa laqad aataynaa muusaa alkitaaba wa qaffaynaa min ba'dihi bir-rusul wa aataynaa iisaa ibna maryama albayyinaat wa ayyadnaahu bi ruuhil qudus afa kullamaa jaa'akum rasuulun bimaa laa tahwaa anfusukum istakbartum fa fariiqan kazzabtum wa fariiqan taqtuluun <laughs> illaahi ay waay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am alaa quluubin aqfaaluhaa waay waay ndax waay du waay waay afalaa yatadabbaru mais mais lan moo tee nit ñi lan mais ñii xanaa du ñu settantal alqur'aan wala boog man buur yàlla dama ko alxuraan dafa wàcc ci xol yoo xam ne dañu am ay kànnaa yuñ ca def ba mënuñu koo xool mënuñu ko di di tadbiir di ko càmbar di ko seet di ko jàngat xoola suñu boroom na ne walaqad aataynaa Muusaa alkitaab dëgg-dëgg de joxoon nañu Seydinaa Muusaa mi wolof yi naan njàmme alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere bi mooy ak tawraa nga xam ne mooy téere bi gën ginnaaw alquran waaw moo tax uh, wan ma lu gën lu gën a jub ñaari yi minhuma loolu la yonente mi alayhi salaatu wassalaam la ko waroon di waxoon muy alquran ak tawraa mu ne joxoon naa kon Seydina Muusa alkitaaba téere bi wa qaffayna min ba'dihi bir rusul man faire succéder mooy ci ginnaawam ba mu jàllee ma indi ay yonent yu ñëw ginnaawam yoo xam ne ñoom buur yàlla daf leen a yónni parce que anbiya loolu goxoon nañ ko yàgg na diggante rusul ak bi li gën a dëgër mooy du na rek euh, euh, rasuul mooy koo xam ne buur yàlla dañ ko dañ koo jox xam-xam bi ba pare yónni ko ci nit ñi nabi mooy ki nga xam ne am na xam-xam bi rasul di am mais kenn yónnu ko déedéet li li gën a mooy te mooy beneen waxu boroom xam yi rahmatullah alayhi mooy ne ñoom ñaar ñépp lañ yónni rasul dañ koo yónni nabi dañ ko yónni sof que rasul day indi charia bu bees moom day indi loo xam ne en tout cas dina am lu bees lu mu indi alors que yi moom bu ñëwee dañu koy yónni mais nag ci charia bi ko jiitu woon moom ci lay appuyé wu moo tax Seydina Muusa boo seetloo rusulu bani Israil yi biñ ñëwee ginnaaw ñu ñëw moom daanaka ci tawraat bi lañ doon lañ doon lañ doon ah lañ doon lañ doon àttewoo wala kat dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu Muusa Seydina Muusa alkitaaba téere bi wax fay naa qaffayna min ba'dihi bir rusul ñu topp indi ñeneen ñoo xam ne ay yonent yoo xam ne ci gannaawam lañ ñëw di nekk ci àtte ci sharia bi mu tegoon wa aatayna isa waaye seydna isa seydna isa moom dafa ñëw ëndaale sharia bu bees moo tax téere la indi wa aatayna euh, isa ibn maryam al bayyinat ñu jox ko yu leer ya muy yi nga xam ne moo jommal nit ñi ba ñenn yi nga xamante ne seen bopp yi dafa dafa dëgërut seen ngëm yàlla dese naa dëgër ak xam seen xam yàlla dafa de mooy daanaka xamuñ ci dara dem ba jàppe ko moom ne moom boroom la waaw wala kii doomu yàlla la wal iyaadu billah ndax yooyu yu yéeme yooyu mu doon def waaw wa ayyadnaahu bi ruuxil qudus ma dëgëral ko moom seydina isa bi ruuxil qudus ruux gu sell gi mu ne yonent xoolal fii fii laa sox afa kullama lan lay wax waa banu israil la wax ah xam nga ñii wala qad aatayna Muusa ak ñoom Seydina Seydina Isa ibn Maryam Seydina Isa ibn ci ñoom la bokkoon mooy suuf que moom comme que amul bàyyi loolu moo tax te nit ñi buñ koy askanale fenn dañ koy askanale baayam mais sinon yaa ay Sayyidatu Maryam ñoom ñépp bint Imran alayhim salaatu wassalaam ñoom ñépp ci waa banu israil lañ bokkoon mu suñu boroom ne afa kullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum mais dama leen di laaj yéen waa banu israil yéen yahuudi mais afa kullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum mais yéen daal afa kullama damay leen di laaj est-ce que saa bu leen ab yonent boo xam ne man maa ko yónni boroom bi ci yéen ngir mu gindi leen saa bu ma ko yónnee mu ñëw di leen woo ci loo xam ne bi maa laa ca la nga xam ne nag laa tahwa anfusukum mooy seen bakkan yi neexu ko de toute façon euh, <laughs> mooy euh, bakkan en général bakkanu doomu aadama du nangu alayhi salaatu wassalaam du nangu mukk li nga xam ne mooy leer parce que day day contre mooy affaire bi antidotam la waaw moo tax bànneex yeeg yooyu boo seetloo yi la ay ay yeewul fajar fii ci hiver bi sa waay yoo war a julli fajar hein bakkan du la ko du la ko du la ko may boo ko boo ko bàyyee rek mooy mooy moom moom loolu dadaam la way tëddal garaawul ba ci kanam waaye waaye seddaay bii yow itam yërmande yàlla yaatu na waaw noppalal sa yaram yu yaramu noppalwul nu muy jaamoo yàlla mooy parce que moom yu neex yi lay topp ñoom nag mooy seeni penchant seeni passion voilà fu leen am yonent daal bu ma leen yónni lépp yonent daal di leen wax loo xam ne neexu leen njaaloo baaxut ñu pour pourquoi mu koy tere xanaa jigéen ñi buur yàlla bindu leen kese ngir ngir góor ñi ah sàngara baaxul mais pourquoi muy tere sàngara xanaa du sharaab rek du lu ñuy naan rek du boisson boo xam ne dañ ci désaltéré wu di ci naan di ci féexlu hein dee leen julli pourquoi mu bugg ñoo imposer loo xamante ni ay di julli di def nii ay suñu alal yi génne zakat mais suñu alal yi ñu liggéeyal ñaqal ko suñu bopp mu bëgg ñu génne ci dara xam nga moo tax moo tax buxlu yomb ak nay yomb parce bakkan moo la naan hé gis nga boo fi joxee cent euros nga yor boo fi joxee cinquante mooy cinquante lay dese wàññeeku na te sa soxla yi dafa bari kii nii dafa ñàkk jom kese kii di la laaj dafa ñàkk jom kese sinon problème yi mu am yow yaa ko pële mooy parce que bakkan àndul ak loolu léegi kon ñoom fu leen wala ñu ñëw ne leen seen système bii ngeen di doxal politiquement socialement nii ngeen di doxale baaxut wala seen seen seen seen seen coutume yi vos us et coutumes yi ngeen di doxal seen cosaan yee ki aada yi ngeen di woowe baaxut gaa yi lu tax saa bu ñu leen alko bu ma leen yónnee yonent boo xam ne dañ dikkal loo xam ne mu dikkal leen indil leen leer bu bàyyeeku ci man waaye bi maa laa tax waan fusakum loo xam ne nag seen bakkan yi neexu leen istakbartum ngeen ngeen fertirlu pourquoi mu ni koy digal waaye du ñem ci loolu xeex ko waaw xeex ko waaw tax fii ñépp di jaamu ay idole mu ne ñu duñ jaamu dañuy jaamu ba pare nag pare ngir faat ko istakbartum fa fariqan benn kuréel ci yonent yooyu kaddabtum ngeen weddi leen ne waxu ngeen dëgg yéen vous êtes vous yéen dangeen di waxal buur yàlla lu amut waxu ngeen dëgg waaw wa fariqan beneen mbooloo ci ñoom nag nu ngeen def taqtuluuna ngeen faat ngeen faat leen fii nii moo tax yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne xoolal alquran li mu wax mooy bi mu ne mbooloo mi nga xam ne ci yonent yi alayhi salaam fariqan kadhabtum lan la ko conjugué au passé dangeen di weddi waaye wa fariqan taqtulun beneen kuréel bi mooy kañuy faat moom de toute façon kadhabtum dugg na <laughs> mooy kadhabtum a ngi ci biir taqtuluna waaw parce que li leen yóbba ñuy faat ab ay yonent mooy dañ koo weddi quand kon mooy ñenn ñi ñoom ci weddi leen kese lañ yem mais nag àgguñ ci faat leen comme ne Seydina Muusa dañ koo weddi waaw muy wax gaa yi na ko tattaxizunaa huzwa waaw mais da nga foog ne ñun daal yow daal dañ ñuy fooye quoi naan ñu ay buur yàlla mu ngi leen di digal seen boroom mu ngi leen digal ngeen rendi nag quoi yow ñu ngi lay wax ku faatu xamuñ ni demee. voilà comme que sa borom mi ngay wax nee na xam ne lépp nañu wax kan la nga ñëw naan ñu seen borom nee na ngeen rayu nag ana lien wax nag ak li nga xamante ne mooy crime bu am mais nag ñuy fooyeew mu ne ma mu ne a'udhu billahi maa ngi maa ngi daw di làqu ci ginnaaw buur yàlla subhaanahu wa di muslu ci moom mu boole ma ci ñi nga xamante ne maa ngi muslu ci mu boole ma ci ñi nga xam ne dañoo réer waaw di waxal buur ndax réer moom moom moom weesuwul ngi ñëw di waxal buur yàlla loo xam ne amul quand même loolu moom sincèrement moo njom waxtalu créer ah kon kañuy faat mais weddi ko kay buggi ci biir ñu ne na nan la ko conjuguer mooy présent continue te day mën a nekk futur mooy non seulement am na ku ngeen ñu ngeen faat mooy ñoo xam ne moom bu dañ leen di woo ngeen mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam bii dina bokk ci ñoom Allahu akbar ñooy Seydina Zakariya Seydina ki Yaxya Seydina Yaxya ak yeneen yonent yu bari dañ leen a faat <laughs> waaw yeneen yonent bi aleyhi salaam ah ñoo ko faat ndax lan poson boobu nga xam ne moo tax Mawlaana Ibn Mas'ud naan la an ahlifa tis'an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlifa wahidatan annahu lam yuqtal wa dhalika anna allaha ittakhadhahu nabiyyan wattakhadhahu shahida moom ci boppam mu ne yaa aishatu ci xadiis boobu nekk ci sax imaamul Buxaari muallaq wax nañ la ne jokkaloon yaa aïshatu maa azaalu yow aïsha man de nasu dañu ma ajidu alama taami alladi akaltu bi xaybara dañu ma di yëg mettitaayu metti mettitu la ma lekkoon xaybar fa hada lii nag awaanu wajadtu inqitaa abhur abhuri jamono la joo xam ne nag yëg naa dog li nga xam ne mooy sama sidit bi jokk sama xol bi min dhalika summa ci mu jóge fan la jóge loolu ci poson boo bële Allahu akbar kon feebar baa ngoogu abhari abhari abhari abhari inqitaa abhari min dhalika summa ci poson boo